Ahmad digal loolu forfoo ci moom muy Fatou Ndiaye jaayante ba jaayantoon ak yàlla démb asamaan amul suuf amul àddina amul sama amul ruux yi nekk ci son borom jàkkaarloo ak ñoom wax ak ñoom mu ne leen nag doo ñëwee fii ci àdduna ruux bi ci esprit ñu koy wax âme nekk ci benn kaso bu ñuy wax yaram kaso boobu mu nekk moo tax vérité extérieure yi ku ko mën a gis. soo leen jàngee yéen jàng philosophie jàng ngeen la philosophie de la caverne mm-hmm. ak la philosophie de la silhouette dafa da nga dugg ci biir kaso ruux gi dafa dugg ci kaso bu ñuy wax yaram moo tax xaqaayit yi mu yi mu xamoon démb mu réer ko tey léegi nag yàlla boobu subhaanahu wa taala wax ne sax ruux gi moom ruux gi ruuxam mooy al ibada jaam yàlla mooy l'adoration la soumission à Allah léegi nag yàlla pour bañ ëllëg lay am ci kanamu jaam ndax moom moo bind ruux borom bi bind yaram muy kafo te lépp moo ko moom yàlla mu daal di yabal ay yonent ngir ñu fàttali jaam yi seen waxtu boobee loolu noonu mooy dox ba yowal xiyaam yonent yi ñëw nii ñu woote nag di ci. technique yi di leen ca teg di leen ca tarbiyal moom la ñuy wax aqida léegi su yonent mu see ñëw benn yonent ñëw ci diggante boobee ci jamono boobee ña fa nekk dinañ jël dara def ko muy aqida ndax nit mënta ñàkk a jaamu yàlla su jaamuwul yàlla tamit dina jaamu lu ñuy askanale yàlla mënul nit mënta ñu am lu mu gëm xam nga bi ñuy def philosophie prof bi ne ate yi gëmuñu dara. ba ñu génnee ca suñu jotaay ba man leen monsieur bi dafa juum athée yi gëm nañ dara athée yi dañoo gëm athéisme dégg nga wax athéisme lañ gëm mooy seen religion nit mën na ñàkk a am ngëm-ngëm mën na ñàkk a am pas-pas existentialisme c'est une doctrine c'est une religion mais c'est une religion marxisme maoïsme lénine nisme socialisme yooyu yëpp yëpp yooyu yëpp ay pas-pas la comme ni léegi l'islam nekkee pas-pas waaye l'islam kenn ci yokk isme parce que isme ci français ku dégg français mooy liy wane ak excès excès lu ëpp mooy tafrid wala tasarruf mooy tasarruf waaw moom la ñuy wax euh, euh, euh, fondamentalisme wala. extrémisme extrémisme ma tuuti la extrémisme baaxul plus ñun mënuñoo dund extrémisme parce que ummatan wasatan lañu yàlla wax ñun xeet ñu digg doomu lañu ko duñu jëng ci ruux ba duñu dund suñu àdduna waaye duñu jëng ci àdduna ba bàyyi ruux dañuy am harmonie entre l'esprit et la matière mooy dinaa ñëw ci Cheikh Ahmad Tidiane mooy nga ñëw wëlbi ba ci jàkkee ji toog ak Seydina Muhammad mais nag du tee doo xëyee dem dóori waa ñaar yooyu la te toog fii magal leen ci mais du tee doo looy mais tëddi ñi reerul woon dem ci may ga di xewlu ñi dem cëppale jënd sandwich ñi wuti fataaya bu lekk wuti dépense ku ci nekk di jënd say problème teewul léegi yaa ngi toog Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu dina ci léegi léegi nit mën na am ñàkk am aqida mooy fas ba kon loolu leer na suñu neexoon ñu dugg ci ismi yi ñu leen wax yëpp ñu expliqué benn nekk ci lan la tënku mbiram bi nga xamante ni moom moo ci gën a yomb a comprendre parce que yi ci def daanaka ay philosophe yi soxor lañu ku nga nga comprendre ko dafay jafe mais jël rek ku mel ni Karl ku ñaaw boobu sàncax boobu moom. moo ngi bokk ci socialisme ak marxisme gëm ne problème yi àdduna yëpp benn lenn moo koy àtte ñu ne ko lan moo koy àtte mu ne la lutte des classes sociales les employeurs et les employés di noonu ma ko moom dem na ba benn bi sama daal ne woote bu rëy boobu ba léegi gars yi ngay woote te boobu baaxul woote Seydina Muhammad moo baax prolétaire de tous les pays unissez-vous xeet yi na ko mag bi mag dama am loolu de waaye fi kenn uniru uniruñu mag daal la mag uniruñu wuyuñu la billahi wuyuñu la ñun fi ñu wuyu mooy allahumma salli ala muhammadin al-fatihi lima hadi lima nadi al-haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi billahi wallahi tallahi karama du nuyu billahi nuyu la suñuy doom sax du nuyu suñuy sët du nuyu ba dama xiyama lu bokk ñu du nuyu te yow seen njaboot bala yàgg ñoom ñëpp sunna Muhammad bi sallallahu alayhi wa sallam parce que xam na ni sa woote baaxul sa woote daa feebar sa woote daa nëb sa woote daa dee yow mi ngay woote dee nga amoo xam-xam ñaaw nga ñàkk nga xor ñàkk nga jaay te xam-xam teguwul yoon yàlla tam kii ànd ak yow ñoom ñëpp ñoom ñëpp cancer ñoom nit sëb nit ci musaab bi moom it ba ci sikkim bi soo ko gisee rek xam ne kii tabarakallahu ku ko topp sawar la yow ay dëggee tay tay yooyu yëpp nga xamante ni seen yéene yëpp mooy fexe nit ñi weddi yàlla dem nañ ba ba ba ba ne dara amul. wala bi bi bi ñu def seen constitution xam nga lan la ñu wax dañ ne loi numéro un il n'y a pas de loi loi numéro deux la la, la loi numéro un est annulée dégg nga leen ñu ñoo say say loi numéro un ñu ne il n'y a pas de loi loi numéro deux mooy la loi numéro un est annulée mooy dara mooy bagaay mooy désordre mooy ñàkk bopp kenn amul kilifa kenn kilifa kenn ñàkk kilifa mënu ñàkk mënu tam ci àdduna maa ngi wax te gars yi ba ca kër kaw ba ci dem ma dégg ma ne laaj leen mbooloo ma keroog daa man leen waaw kan moo amul sëriñ bi ñu ne mbooloo sànga man leen déedéet am nañu amir mooy def sëriñ ñu dañoo sëriñ wax amir rek président secrétaire général parti mooy sëriñ parti ba fii ñëpp am sëriñ réew mi ñëpp àdduna bi ñëpp am sëriñ ku nekk am nga koo xamante ni moom ngay xool même bu dee xool boobu mu ngi koy nëbb léeg-léeg waaw xam nga tey jii mën nga di toppandoo fa aar waaye nag dañ nekk say façon ak say fenn fekk yow sa biir baatin ba imaam ngay toppandoo am ñoom dañ ne sànq ñu ne daal laxatu su ko defee yaakaar naa pas-pas indi nañu wàllu dem nag ci lafz bi aqida biñ ko laajee seen maam Haaj Muhammad dëgg waaw moo xam ndax radiyallahu anhu wallahi wa allamnahu min ladunnaa ilman te ñoom la bokk ragal yàlla ba sama mbuutu ubbi ci yàlla yëpp wan la du la jox xam-xam yi mais xaqiqatu xam-xam yàlla lay jox parce que ñu ngi leen di yëpp ay ay ay ay ay taqleer la waaye dëgg a leen nga mag yàlla ñu ngi jege. yàlla aqida ci laf bi mu ci bi moo tax imam damay ñaan ren xam aqida juróom-ñaari juróomi xaraf la ayil qaaf yaay deel taa taa marbuut dégg ren damay ñaan waxtaane ayil bi ba beneen yoon su déwénee bi ñu boole laal xaraf suñu boole tam ñu bàyyi ba déwén jéeg jël beneen ci ay nañ jël xaraf bi rek benn xaraf bu ayin bi bi insha allah ayin bon xam nga xaraf bu jafe wax la <laughs> ayin yombul de <laughs> waaw waaw kon ñu jël ayin bi rek parce que ayin la ak xoof du xaar xoof ak yaay ak deel ak taa marbuut mooy marbuut mooy lu ñu rek. taaw taaw ron am ñett ñaari tomb ci dëgg xaj Mouhamad Ndieguène nee na aynu aqida mooy al ilmu xam-xam parce que nee na li ci jël mooy xam-xam waxuma maarifa de xam-xam laa wax xam-xam dinaa ci ñëw léegi nee na ñaareel bi mooy quwwa doore yaa Yahya xudil kitaaba bi bi quwwatin jëlal téere bi ak fulla quwwa mooy fulla soo ko yaa duñu wax quwa mooy doole déedéet kulla mooy quwa mooy fulla ak fayda ñu ne yaay bi lan la mu ne yaay bi mooy yaqin moom la ñu wax la certitude certitude danaa ci ñëw yaqin ndax en billahi su ñuy wax yàlla ñu bëri ci sofiyanke yu bees yi nga xamante ni euh, tarbiya ba baaxul tarbiya ba baaxul parce que ka lay tarbiya sa xamul li xew dana la yóbbu ci xaal waaye am xam bi du dikk suñ tuddee yàlla nga yëngatu suñ tuddee yonent nga yëngatu waaye xam-xam boobu dara boobu ñuul soo daje gaa yi ñu def loolu. yaqin bi soo ko dañ am ba bay wax ne maa ko gis nii maa ko gis nii du gisu bët déedéet kon nga daan ci te yow yëpp alquran am dëgg moo gën. yow a sa baay ak sa yaay ak sa maam ak sa nijaay ak seen waa kër ak sa sëriñ ak sa am dëgg ak ñoom ñëpp wax dëgg ñu ne laa tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir yàlla bokkut ak sama wax bokkut ak waxu Seydina Muhammad bokkut ak waxu Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane bokkut ak waxu Cheikh El Hadj Malick bokkut ak waxu Cheikh Ibrahima Niass bokkut ak waxu El Hadj Mouhamed Dibir bokkut ak waxu Imam Asmi bokkut ak waxu Cheikh Ahmed Tidiane bokkul Seydina bokkul waxu yàlla du waxu nit yàlla nee na bët du ko tege yow nga ne bët dina ko tege déedéet daa dikkul Sofyan bi li fi wax Sofyan bi mu waxee gis naa ko mooy ra'aytuhu bi aynil yaqini du bët bii yow nga ne gis nga ko waaw loolu laa wax si kër yi kooku keroog man la yow gis nga ne waaw man la du du treize heures jotee xoolal jant bi xoolal jant bi bu dee gis nga yàlla ñoom xoolal jant bi ñu gis jant midi treize heures xool ko mu gis ak say bët yi te jant bi ci mbindeef yàlla yi gën a suuf ci la bokk yow sax yaa ko doole yow ñu taxaw te mënoo koo xool nooy xool yàlla c'est pas possible kenn mën nga sant ndax ki ñuy sant mooy borom jant lokkal na ba jeex. wax naa ne ko keroog ci kër kaw loolu la gën a waaw léegi sax man leen sax léegi waaw kay léegi xam nga yàlla leer la yàlla courant ah di yàlla gindoo gindoo ak na ci moom kare ba ne ñett ci moom waaw léegi ana ana ci suuf joo ko bis bi rek nga dem jubal ko wax bi courant bi courant ak ko bii nga xamante ni saw yàlla ñëw ñii ñii nga xamante ni su ma su ma war a ñëw ci néeg mu dóor rek bu mu defee ñëw ko moom ñoom ay ñoom tamit saa rek kaa yooyu nga xamante ne amuñ benn doole ñoo ko moom tey ku ko defee nii moom du nga torox biir du nga torox biir yàlla du morom yàlla du morom yàlla du morom ah c'est vrai que c'est daam yàlla yàlla du dara bokk ak leen mu ko xaj wax man nee na deelu aqida ko mooy ak difaaw mooy foofu soo ko amee da koy défendre mooy waxtaan nee na daaw yi daa war ko tamit nee na mooy astasir aqida dañ koy dañ koy yeesal yéen bu jot dañ koy yeesal julli bu jot dañ koy yeesal ajuma bu jot dañ koy yeesal tabaski bu jot ñu yeesal ko korite bu jot ñu yeesal ko gàmmu bu jot ñu yeesal ko ziyaar bu jot ñu yeesal ko heure boo demee sa sëriñ ñu ko yeesal ko heure boo toogee gis benn kiimaan ci àdduna nga yeesal ko foo toog la ngay tas di di ko yeesal di ko renouveler ñun suñu gàmmu ji la la gàmmu la la renouvellement foofu laa ilaha illallah muhammadu rasulullah jeex loolu lay gàmmu ñu ma Muhammad ne ko ne ko billahi doo ñëwoon tey fii fii ci Sénégal di wut di wut di wut téeméeri junni ñu dee nii billahi ñu faral fi daa taw si ruux yàlla tool loolu la ko ci ci xool waaw jox sama ruux papa ak sama yaay ak sama wii jox naa ko yow wax nga di sa carte bi jëm ci kaw loolu mooy gàmm mooy jafe yi ñu def ni heure bi ku nekk mënoon naa dem li jëm ci mais ñu toog fii di wan Seydina Muhammad ne ko la loolu rek la yàlla ci yàlla jàppale. moo ko kon dégg ngeen ñeenti xar ñi juróomi xaraf wax ci la ayn bi mooy al ilm xam-xam ya bi mooy quwwa dégg nga yaa bi mooy yaqiin bi mooy ad-difaa mooy défendre tasdiidu mooy tax tax mooy taabu su ko defee loolu xaraf bu njëkk bi rek la ñuy jël incha allah mooy ilm bi ilm moo ko euh, fii tamit bi ñu defaat introduction beneen ci biir beneen introduction parce que dañuy dem directement allahu jalla wa ala ci boppam moo wax moo wax ku baax ci suñu boppam bu rafet bu yiw bi borom kanam bu flan gis bi sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad يا له بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم علم balaa biir xalam ñëw allama allama bil xalam littérature daal littérature xalaqal insaana fi ahsani allama bil qalam attention allama al insaana maa lam ya'lam lan la xam ko woon xam ko woon noonu bu koy jàngal lii du benn sëriñ du benn wuli du benn xuddu allahu jalla wa ala moo koy jàngal naam xiif ku koy jàngal mara ku koy jàngal bëgg a tuur ku koy jàngal bëgg a sangu koy jàngale yooyu yëpp sama borom moo koy jàngal jaam bi te loolu fekk na musu koo xam allama al-insaana maa lam ya'lam dégg nga ñun suñu xam-xam nag fa mu jógee masdar ba mu tudd la moom ñun suñu xam-xam ñun waa islam parce que aqida islamiyya la ñuy waxtaane imam bu ko neexoon mu jox ma al aqidatu kase ma waxtaan waaye daf maa wax ne al aqidatu al islamiyya mooy la conviction musulmane wala islamique moo jox ba yàlla tuur na ci ginnaaw daal ne Sayyidina Muhammad mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko fa'lam annahu la ilaha illa Allah Allahu akbar fa'lam xamal fa'lam xamal ya imam as nee nañu keroog bi yàlla ne Sayyidina Muhammad yàlla nee na ci saa seen yonent bi xam zaahir xam baatin xam démb xam tey xam suba xam ginnaaw suba xam li ñu xam li feeñ xam xam siyaan yëpp xam géographie xam géologie xam physiologie xam science euh, euh, euh, science naturelle xam SVT xam mathématique xam xam-xam yëpp ci ISRA benn ISRA bi yàlla waxoon ca la ko xamee sallallahu alayhi wa sallam moom yàlla nag ay mbiram keroog bi ko yàlla yàlla ne si dooma faalam waxal xamal xamal xamal ne wax na mu ne mu ne ko annahu keroog la ñu yonent bi li mu xam ci yàlla keroog la xam te xam-xam boobu moom ci yàlla kenn dootu ko am dayoo ci yàlla. imam imam as mii moo ñu waxoon nañu kenn xamul yàlla ku dul yàlla dëggal waaye kon daal wax yow mi la xam nga ko kenn xamul yàlla ku dul yàlla waaye kenn xamul Seydina Muhammad ku dul yàlla waaye kenn xamul Cheikh na Cheikh Ahmed Tidiane ku dul Seydina Muhammad ah dinañ ñëw léegi c'est le Cheikh inchallah faalam la bi la la la yàlla wax yaakaar naa Abu Hurayra la moo waxoon moom bu kenn way du noonu i'lam yàlla ne fa'lam moom mu ne i'lam yàlla di wane moom jëmmam Abu Hurayra te di di joxoon territoire i'lam annahu rasulu alamin wa qa'idul ghurri muhajjali di dem ba ci di di di def description ah, physiologique ak description ak euh, biographie Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anatomie Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci kaw war ba ci wéru tànk yi benn bu ñu nekk moo wax na mu toll épaisseur ba ak poids sallallahu alayhi wa sallam fii taalam la woon fii ealam la woon kon aqida ñaar aqida ci yàlla ak aqida ci Sayyidina Muhammad conviction ci yàlla conviction ci Seydina Muhammad pas-pas ci yàlla ak pas-pas ci Seydina Muhammad yàlla li ci gis yëpp lu tributaire la ci ñaari pas-pas yi pas-pas boo gis ci àdduna moo ngi tourné ci au ci ñaari pas-pas yi parce que ñaari pas-pas yi rek mooy dëgg. soog yaa ngi koy tëgg ba ci kàddu laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah soo demee ñoom ñoom ñoom laaj nag ñoom ñi nga xam ne dafa ñu wutul lañ ñoom dafa bidaaya la ñoom am ñu ñoom suñu at mi ñoom affaire nihaaya rek ñoom duñu wax sax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah danaan Allahu Muhammad jeex jeex na su demee bay sa yaram sànni sax ñu ne amu amu ñoom xamal li may wax loolu la bidaaya xaw ma mooy ñoom ñoom xaw bidaaya xaw bidaaya xaw billaahi xaw ma moom yàlla dinaa ci mos léegi moom yàlla dugg am na ko fitna Cheikh Ahmed Tidiane moo xam ne Cheikh Tidiane moo xam affaire bi de maa leen ko wax moo ko xam waaw ah dégg nga ah dégg nga Cheikh moom ma ko Seydou Mouhamed tamit dinañ ci ñëw tuuti suñu paree ñu wëcc ñu wàcc ci xam nga dañuy laaj ci Allah dem ci rasulu Allah. rasulu allah dem ci waliyu allah waliyu laa suñ ko waxee nag bu leen interprété bu ngeen bu ngeen laaj kenn ki nga toogal mooy seen chambre ci yéen waaw alors yàlla subhanahu wa taala passeport ci moom muy ñun damay wax ni ñi ñëw yëpp naan mooy tax doomu aadama def naan def naan déedéet ngëm mooy def différence nit ak pour nit mooy def différence bu jullit yi ak seen biir ku nekk sa ngëm ni mu toll noonu la sa jëf ak sa jëflante yàlla subhanahu wa ta'ala di toll mu doon ngëm am solo xam nga ngëm bi li tax ñu feebar ñun ñëpp parce que suñu ngëm dafa feebar ngëm su feebaree rek islam feebar problème bi nekk yëpp loolu parce que mahalul iman mooy alqalb qulubuna suñu xol yëpp dafa dafa feebar maa ngi fóono wallahi dañoo sàggan feebar te yàlla wax nañu ko fekk fii qulubihim maradun fa zaadahum Allahu marada te ca ca ca ca kaw sax suñu borom moo ngi wax moo ngi wax lii pas-pas pas-pas ci moom yàlla pas-pas ci moom ci yàlla yàlla subhaanahu wa ta'aala mu wax ne wa idhaa qila lahum aaminu idhaa qila lahum fa aaminu kamaa aamana an-naas lu ñuy wax qaaluu anu'minu kamaa aamana as-sufahaa yàlla ne leen attention alaa innahum wala bi laa yàlla xamuñu moo tax seen maam moo tax dëgg dañoo xamul moo tax amuñu pas-pas mooy ayin ba alaani xam-xam tax dem na ba yàlla wax ne ulayka alladina ishtaraw dalalata bil huda te kat wallahi fama rabihat tijaaratuhum wa ma kaanu muhtadin dem ba ñu koy misaal dañu wax ci boo xamante ni day dox ci àll bu tiis bu lëndëm muy taw taw métti ay melax di ñëw léegi melax bi dóor ba nga gis yoon yi mu nga commencé am yoon rek mu melax bi demaat nga nekkaat ci lëndëm ah qul ma ala ma hawlahu dhahaba Allahu bi nurihim wa darakum bi dhulumatin la yubsirun Alquran ak graw bu nekk imam ne nga am leçon bu bees wallaay muy gën a bees di gën a mooy pastor imam nee na waxam ji billahi dama ciy jëlee leçon yu mat imam nee na ciy jëlee leçon yu mat yoo xam ne xaw ma ko mu ne yoo xamante ne xamu ko woon wallaay est-ce que dégg na baax rek wallaay waaye fi ñuy jëndee yéen dafa nekk man loolu yàlla moom ragal naa kenn du am sikki sàkk ci moom li mu waxoon yëpp def na ko li mu waxoon ñëwoon Seydina Muhammad def na ko te jamono bu nekk moo ngi wane ay kii maanaam ngir nit ñi xam ni nit ñi xam faalam la waxoon waxul gisal waxul yëgal faalam bu xamal la la wax bés bu nekk dafa bëgg nit ñi xam li xew moo tax fu mu toll loxoom bi loxo dooleem bi dal ci kaw mindi ngir attirer attention yàlla ne maa ko def ngir nit ñi yeewu seen ñaareel maa ko def dama leen di jox quelques exemples yoo xamante ni loxo yàlla la te kenn ni kenn nit ñi war a góorgóorlu wëlbati ci dara waxoon naa leen ne leen silam yi mooy tremblement de terre boobu amoon fële ca booy Indonésie ak réew yooyu yëpp waaw moom moo njëkk tsunami moo njëkk tsunami soo xoolee def na presque cent soixante mille morts téeméeri junni ak juróom benn fukk ci ay junni ci ay doomu aadama dee nañu ci lu matul minute kon su yàlla waxee ne iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ñu war koo gëm waaye. bëgg démb Haïti Haïti ji ñëpp xam nañ Haïti tey jii te mosu ñoo xam Haïti te pourtant Haïti réew mu garaaw la réew mu bari xam-xam bari borom xam-xam lañu plus de deux cent cinquante mille morts ñaar téeméeri junni ak juróom fukki junni ci ay doomu aadama dee nañ ci loo xamante ni ci minute la soixante secondes su yàlla ne idaa zulzilatil ardu zilzaalaha ñu war koo gëm wallaahi yàlla nee na maa ko def ngir nit ñi yeewu am na lu ñuy wax l'échelle de Richter benn weñ la bu tiim ab këyit di ko xool su xof ba pompé ñu xam ni tremblement de terre dafa war a am ñu ne nit ñi daw waaye ñaar yi mujjee am yëpp échelle de Richter day nelaw ba tremblement de su ko nelaw si nan dox mel ni ko am i tànkam di dem ba jël bi hôtel yi jàpp nit ñi lekk dugal ci biiram des na ci garab yi des na ci buy yi dugal ci biiram fekk nit ñi tam seen biir douche ba jàpp leen indi nit ñi nit ñi di mel mu am loxo ak ay tànk ci jël di jàpp di toog tremblement de terre bi demul demul dem ko ci kër ci biir géej gi la loxee. léegi kii man la waaw ba ci biir xanaa da ngeen a déggul. Euh, waaw imam ne la avertir foo jëm yaa maxsharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaari samaawaati wal ard fanfudu fanfudu aca fa ayna tadhabun fa ayna tadhabun foo leen jëm foo leen jëm ayna masar fan mooy fan mooy rawkaay ba fan mooy rawkaay ba ah kallaa laa wallahi mama bërki démb dégg ngeen fii ab jaamu yàlla boo xamante ni dafa dem parce que moom jaamu yàlla la daa dem jouer mi gagné ba mu gagné ba mu ba mu doon xoosee la dee te ñëpp dégg ngeen ba gars yi noonu lay lay la mel lu bees am ngeen ko ba ci démb matagul weer benn jaamu yàlla dañ ko fekk ca baar ba mu tëdd ñu yaakaar day nelaw ndekete dee na ci biir baar yàlla nee na maa war a jëf ñi ñu yeewu 24 décembre bii passé ñoo ngi ko mën a jëfandikoo di màggal yàlla di tudd yónni yàlla moom la am na benn xale bu jigéen bu ñàkk kilifa ànd ak faram dem bàyyi ba boori trois heures faram yi ne ko nañ dem àggali ci guddi bi sama kër ñu ànd dem ci seen kër mu mu mu nekk ak moom boori quatre mu mu ànd ak euh, soxna sax ngir yóbbu ko ci kër baayam bañ demee seen kër tëj fekkee yam daan am yëpp pour dugg benn fexe amoon mu ko kon man dellu kër gi nga ba boori cinq heures six heures nga génn ñu ñu dem ba cinq heures six heures ñu génn bi ñu génnee ndaw sa di yëngatu mel ni kuy crise mu yaakaar day daal waxal wala dafa am crise épileptique wala demee noonu ndekete boobu moo ngay ibra mu laal rek mu daal di tëdd buy daal di dee yàlla léegi maa ko def nit ñi yeewu subhanallah waaw walhamdulillah la ilaha illallah الله أكبر ngëm yàlla dafa am doole imam wallahi saxaaba mu kiram ni bëggee ak na du dara du aqida mooy xarafat li tax nekk trois cent treize son jin boo xamante ni ah naan seen sàngara lekk seen yàpp mbaam lekk seen yàpp seen jigéen ànd ak ñoom di leen saraxolle di leen encouragé ñoom ñu woor xiif nekk ci di biir duur weer koor muy badal ñu noot leen tooxal leen fitnal leen jàpp leen daggate leen bu ñu ñu l'islam daal di nekk ci kaw laa ilaha illallah ñu di ko lan la loolu moo ko indi fas fas mooy àqida ci yàlla subhanahu wa ta'ala mais su ma ja sunu yaay ko fàtte fas fas moo tax abu jëli rey ko nam ko reyee wut fas naaru góor yi gën a ñaari fas naaru góor yi gën a ante ci biir géej gi jël benn tànku day jox mu takk takk benn fas benn tànku càmm mu takk benn fas jël xeejam siri ko ne ko wér yàlla mu ne ko wallahi du ma ko wér la ilaha illallah muhammadu rasulullah kaay dégg mu ne ko weddil yàlla mu bañ mu ne ko weddil yàlla mu bañ mu ne ko kaay ma wan la ku gëm yàlla ku am pas-pas yàlla nan la fee daa di jël xeej wax dugal ko ci bayam ci textam dugal ko ba mu sax ci boppam mu jël ko ci dàq bii mu dem penku bii mu dàq mu dem sowwu dee bi ñaaw la dee bi naqarewul waaye nag xaw leen la ca la ca suuf la la Seydina Muhammad wax kaay nee na isbiru ala inna maw'idakum janna muñ leen muñ leen lii de wallaay wallaay su su seen nguur yi rop yi ñëpp ànd nañu leen mooy Sumayya ak Yaasir ak Ammaar ibn Yaasir pop pop moo tax ñu def loolu Abdoulaye ibn Mas'ud bi nga ñu waxee ne kan moo ñëwee dem ca Kaaba ga fekk yi fa ñu def seen taat neen di wër Kaaba ga di ne dañuy jaamu seen borom kan moo ñëwee dem foofu jàng Alxuraan Abdoulaye ibn Mas'ud neen ku gàtt la woon comme suñu rek tabaarkalla waaw sëñ bi nee na fitna la woon ah fitna xanaa fitna la dëgg yàlla waaw fitna yëpp na dëgg yàlla barkal xanaa fitna fitna moom xaw naa jàpp tuuti waaw mën nga am nañu ma ko moom saa ba yàlla moom waaye pas pas yàlla moo tax mu daal di borom teew dem nga taw taxaw taxaw ci nit ñi pour marché bi jaay arrahman boobu àggale nee nañ saa yi daal di amul dafa ñëw pas dox ko nee nañ beneen bi daal di tar ci nopp bi daal di jënd ci beneen nopp ba yonent bi woo ko mu ñëw mu ne ko nopp mu ñëw di nga fay waaye keroog ba dara jaasi dañ tooke woon Abu Jahl toogoon ko ngir ngir rajo bi Seydina Muhammad moom la yonent bi wax na ko comme yow amoo doole demal ci biir yéefar yi nga xam ne door na leen ba deewul ku deewul rek ak jékkale yow day jékkale rek day jékkale rek moom ci waaw kay jërëjëf rek maa ngi leen di waaw kay man mun na nekk sa laaj la ci xarale comme ni mu mu ngi wax ba jaay bi bi boo ko boo xamante ni tolluñu koy ji mu ne lii ci biir sama waa yaa ah. am na lu mu jël jël jaasem ren ren ren léegi boobu baax na bañ na du dara baax bi bañ na du dara mu ne ko bii ngay jiyee noonu lañ sama baax bi gis nga sama jaay bi dama ko tooke woon dama ko empoisé woon poids boobu kon nga xamante ni donc kii bi comme jàpp la moom laa ci defoon ngir réer yi wax na lii moom mooy la ay na foofu foofu billahi mën naa laa tuddal saxaaba yi un par un ku ci nekk ci ñoom sa benn ixtibaar sa benn examen boo def ci poste yàlla suñu lim nga taxaw jërëjëf dinaa ci ñëw incha allah gars yi mun nañoo gaaw daal ñëw doon saxaaba ñu ñëpp so ma jëlee Abubakar noonu la parce que kon kenn mënu ko nag Seydina Muhammad dem na ba ne ñu jëlee ngëmu xeet yi fekk ko ci balance seen ngëmu Abubakar fekk ko ci balance Abubakar wax ngëm ëpp la leen gëm wax waxoon waxoon naa leen ne leen billahi Abubakar mi di arab nit la ngeen di nit waaye am na mu yàlla sànni ci dund moom leen dana rek donc ci Abubakar lañu ci def Seydina Ali soo ko songee daal Seydina Omar du ko bu jaar Iblis du ma du ma dox ñun ñu ko ko ko lay on man malaay lay ci guddi dëgg na fekk ci moom ana Talha kooku amul morom ana Zubayr kenn du ko limaale ana Sa'd Sa'd ibn Abi Waqqas ana Sa'id ana ana ana ana Abu Ubayda ibn Amir ibn Jarrah ana góor yàlla yooyu ana Bilal ana Kharbab ibn Aras ana Habib ana góor yàlla yooyu Abdoulaye ibn Mas'ud ana Abdoulaye ibn Abbas ana Abbas ci boppam ana Abdoulaye ibn ibn Umar ana Abdoulaye ibn Abu Bakr ana ana gaa yooyu Abu Sa'id al-Khudri saxaaba yi yëpp Zayd ibn Haarisa bu ko fàtte ñoom ñëpp ci gaa yooyu kenn ku nekk ci ñoom yàlla subhanahu wa ta'ala defal na la ikhtibaar aqiidi natt sa pas-pas ba nga demee billahi moo tax yàlla doo ko jàngal ah ñii nag naa leen seen boppam ndax na laqad radiyallahu anil mu'minin yëpp bàyyi wax na ko. yu bàyyi wax na ko. innamaa yubaayi'uhu llaha yadullaahi fawqa aydiihim faman nakasa fa innamaa yankusu alaa nafsihi wa man awfaa bimaa aahada alayhi llaah dem nañ ba yàlla ne gërëm naa leen kontaan naa ci ñoom fukki yi ma tuddoon sax foo ko sax dem na foo ko ñoom àjjana la directement mu bàcc a du ma du ma bashiri mu bashiri la mu bashiri mu bashiri la bil janna yàlla mooy tabshir ñoom tabshir ñu yàlla kon kay mu ne nag mu bashir mu bashar la fukk yooyu soo borom dafa leen yéen saaba yi saaba yi ñoom lan la daan bëgg a def ah jiw bu ko wax lii de ñu ne ko lu tax mu ne kii dafa fekk Badar Chahira Badar moo nekkoon tuub de bu ko ñu ne ko ñaari yoon waaw Pape Alou Ba kii Chahira Badar fekk na ma caa kenn ci yàlla wala ñëpp ñëpp bokk ci Seydina Muhammad taa yaa ngi yàq noonu lañ meloon jëlal imaamu Maalik jëlal imaamu Shaafi'i imaamu Shaafi'i Maalik ñëpp xam nañ Shaafi'i yi demoon na ba nga xamante ni si ñoom yàlla am ak pàccotam ak doomam bi yàlla ba nga xamante ni nit ku ko dindi jàppee mooy jom bi ci ñun wala ku dindi jàpp imam Shaafi'i yi Cheikh Ibrahim dàllam lay summi jox ko xare ne ko demal nga dóor ka jinne ji jàpp ne jinne ji imam Shaafi'i yi lii dàllam la su dàll bi laalee nit ki jinne ji ne për daw jinne yi dañoo demoon ba ragal dàll imam Shaafi'i yi ndax ngëm yàlla am waaye ngëm yàlla dafa am dafa am solo grave du yi de ngëm yi suñu ngëm yi ñun ay ay gëmaan lañu am gëmaan mais ngëm gaa yaakaar wallaay këlu sage imam mii may nañu benn bis fii ba sëriñ ba di jàngale nee nañu labbe ba jël di euh, naaw ci taalibe taalibe kenn concentré bi benn taalibe bu dooj sëñ bi ne jàng leen ñu sëgg ba jàng di xool labbe bi di naaw mu ne jàng leen ñu sëgg ñu toog ba jàng mu ne leen sëñ taalibe bi ne ko jàng ñu yow nga nekk ci li ñu sonal ak ay ay ay hadis waaye ñu ñëw ci mbiri naaw bala ñoo wax li waxal a lii ñu waaye ñii ay caaxaan la nee nañu yabalul taalibe yabalul doomam yabalul jëmmam yabalul kenn ab daalam la jël ne ni daal joxoñ daal daal di ko mu ko daal bi daal di naaw ba tiim labbe ba ngandi ko ci ndox bi côté gauche bi la nag la la dóor xam mu ne xam na ci suuf taalibe yëpp daal di baaxul taj su deful woon loolu ñëpp dem xam nga léeg-léeg man yi naan da ci léeg-léeg yenn bagaat mais su par pour pour nit ñi xam li ñu am lu mu doon wax naa leen ko fii man ne laa ñu wut dégg seen maam dafa am wilaaya ba yetam sax am wilaaya yetam nee na ma lu tax keroog ba daay ba jógee sële ca àll ba di ñëw safara su mag su métti su bon sosé lu mu romb dëkku dóomu di ñëw alaay wax mu jógee dëkk fii te jumaa ja ñu ñëw ñu ko ah mu di ko muy ñëw moo ngi di ñëw te bii daay lu mu romb def na ko dóomu xaaj moo xam ne leen keroog moo ko gaaral gaaral bu rafet boo xamante ni moo ngi da moo ngi daan jëm dox dox am bu tedd ka xay ba ba personnalité ba cër ba rafetaay ba wilaaya ba ñëpp topp ci ginnaaw war a kilifa yombul ah waaw bari sëñ bi nee na fekk nañ ko wax day am seede wallahi sëñ bi nee na nañ ko wax day am seede na moo koy fàttaliku waaye mu na fekk nañ a sol nee na moo ngay dox mel ni daa xew ci mu ne muy dox mu ne ba ñëw ba fii nga xamante ni mu laajte ne kàddu gi fan la commencé ñu ko fii la mu jël mu mu ci prix bi daal di jël yàlla mu tedd wa ne kàddu gi fan la yam ñu ko fii la mu jël yàlla rëdd rëdd ba fee rëdd ba fee rëdd ba fii sawara bi gëm ngeen ba jub ko bu jub tagi dafa taxaw parce que parce que yàqu julli yu mu rëdd la tam billaahi sawara bi yàqul yàqul yàqul ba yàqu ba mu def ko moom safara ba mu def ko bi ñemewu ko ñemewu ko yan wëliw bi day ñëw wëliw parce que kii du wëliw seetaan kii wëliw baax wëliw allah allah mi nga xamante ni moom moom lépp moom lépp moom ñëpp safara si bopp ci jaam li nga xamante ni soo waroon dañu leen ah, ba wa toroxal leen wàcce leen ngir nit mën koo jëriñoo kon du fonk wëliw yàlla xara xaaj Mouhamad ne ku am bagage bu ko génne ci cercle bi am na ñoo xamante ne duñ gëm yowmal qiyaama a anzartahum am lam tunzirhum yàlla nee na laa yu'minuun nee na soo doon wane yonent bi nii ci leen muy joxe loxo am ñoo xam ne suñ jógee daal ne gis nga kii dafa dafa dox dund la gëm ba yowmal qiyaama yan jàll mu tëla anzartahum am lam tunzirhum laaj kooku musi bala xaaj Mouhamad nee na bu kenn génne seen bagage am na ñoo xamante nee nañ góor gi daal dama yaakaar ni dafa naanul ay café jël benn bagage génne soxna Amina rajo billaahi moom moo ngi tëdd ci wetu alal mi ngi moom mu wax ne ma keroog ñi génne woon seen bagage yëpp ndax ñekk pas-pas ak ñekk xam lu ñu bi nekkal nee na safara si day taxaw di di dëpp kër ma malaay di dégg seen daa seen bagaas ya ak seen sàkk ci di ko laaj fañ ko demoon di ko rawal.

billahi tuuro ñu xam ne ñu ne ko waxal mu ne fa innahu shamsu rabbi hum kawaakibuha ñoom yeneen yoon ci buru yuzhirna anwaaraha linnaasi fi dhulami waaw waaw fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun su boobaa fa yu'riba anhu naafiqun bi famihi te kat sax attention bu bëri nee nañu law naasabat qadruhu ayatuhu wa 'ilmuhu ahjathu wa hiina yud'a mu dem ba ci biir nag mu réer jaxasoo mu jaxasoo leer yi jënd ko te te jëm dara ngay gis na Muhammad nga fees ko waaw kay mu dem ba mardi ba nekk ci euh, max wala sax wala sax wala fanaan wala fanaan wala fanaan comme ni ko Cheikh Abdou Fatah Diagne jàngale mu toog gisatul dara mu dem ba jàngale waaye waaye comme moom la ko la ay kii ak moom la daal daal di daal di jaxla léeg-léeg jàpp ko yeneen bi feeñ ko ne ko bu feeñ mu ne ko la fekk yaa Rasulullah mu ne ko wa anna xayru xalqillah yeneen ci moo tax pour am doole am nañ secret ñoom ñi xam ne bi daay xaw ñun ñi xam ne bi daay xaw moo tax yeneen ci yàlla Muhammad mii gane woon àdduna te cinq cent soixante-dix-neuf mu am ñeent fukki at ci six cent dix-neuf ñu yónni ko wallaahu arsalahu wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin ci six cent dix-neuf dégg nga mu def treize ans Makkatul Mukarrama di woote ba mu amee ba mu amee treize ans ci six cent vingt deux muy Égypte mu daal di hijra dem Madinatu Munawwara mu dund ba am juróom benn fukki at ak ñetti at ci six cent quarante deux Seydina Muhammad ne waa adduna asalaamaaleykum maa ngi fekk sama borom ngeen di def maa ngi leen di xaar yoo wax yàlla jël ñun ñëpp ñu bokk ci wàllu yàlla ci yàlla boole. dund dund kii nga xamante ne dafa tuuti ci ay at parce que soxal trois ans kese la Seydina Muhammad def na ci lépp. benn waxu imam as moom ma tëggoon ba ma ba ma ba ma ba ma wax imam as nee na Seydina Muhammad bu la laajee mooy kenn neen mooy ki nga xamante ni musta perdre une seconde de sa vie moom ko man le moo moo tax moo tax ma ne ko ma ne ko ma ne ko sallallahu alayhi wa sallam maa ngi commencé ci jikko ma ne ko axlaaquhu kulluha lillahi muntasaba ya ta'lamu man taabaha lillahi fi billahi wallahi wa tallahi ma mithluhu fi lxalqi walxuluqi waltathiri walkidami fa ruuxuhu manbau larwaxi jumlatiha wa jismuhu maadinu lafraxi wanniami fa aqluhu manbau lasrari jumlatiha wa sirruhu maayiyun fi ruuxi waladami fa qalbuhu manbau lanwaari jumlatiha fa kulluhu nuuruhu wa nuuru fi zulali xayaatuhu masdarul akwaani jumlatiha wafaatuhu mazharul xayraati wal karami xayaatuhu waxaa baagi xayaatuhu kulluha lil xalqi hadiyatun kazaaka famaatuhu linnaasi kal alami mawlidu xayril wara yumnun wa maarifatun wal bidru wan nasru fil anwaari wal karami qultu lahum yaa duyuufa rusli ajmaihim ahlan wa sahlan duyufan akraman akramil umami ahlan wa sahlan duyufan akramil kurama fa daaru daarukum wal qalbu duuna fami kitaabu xayr kitaabuhu xayru kutubillahi fii abadin wa sharhuhu faydatun lil xalqi kullihim acmaaluhum kulluhaa lil ulyi waasilatun kazaaka tabshiruhu lil ahli bil umami diiwaanihi ya salaam xaj Muhammad ya salaam ya salaam benn maam si wallahi min min faydatihim wallahi wallahi lasna illa waahidatan wallahi wallahi yatakallamuna bi lisaanina wallahi al-aziim ah, laysa lanaa ilm ilm aw ay shay'in yata'allaq bi bi bi kulli dhaalika wallahi walaakin ruxamaa kulluhum ruxamaa wallahi nan yàlla def seen leer wala ñu mën ñooy wax ñu ngi doon leen xam ngeen ni ñun dañoo jàngal tool yi ñu mën a jàng ñu ñoo xam ni tabarkallah mo li ma bëgg li nga wax ji yi nit daay wax ji ak ak amoon moo ko ma neexoon ñu am temps ba mën koo di ko toj nag di ko saaru nag di ko nar nag bokk na ci jël bi wàllu yow waaye nag tabarkallah li ma bëgg wax rek mooy Seydina Muhammad mii nga xamante ni ci moom lañu am pas-pas billahi na ngeen gëm ni mooy Muhammad rasulullah te kat wax naa xale yi ne leen gis nga laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah man leen benn allahu baaxul budul allahu bi nekk ci laa ilaha illa allah benn muhammadu baaxul budul muhammadu bi nekk ci muhammadu rasulullah déggu leen ma de yóbbu ma ko garaaw ma de mooy am na ay yu niroog yàlla te du yàlla yàlla muhammad mooy yàlla yàlla mooy yàlla yàlla Muhammad mooy yàlla Muhammadu yàlla mooy Muhammad. alayhi salaatu wassalaam. xale yi laa bëgg ñu xam loolu am na am na lu ñuy bernee yàlla ber dañ koy jël bernee ko yàlla. jéggiw ñu sax am na lu ñuy askan ah, wi Seydina Muhammad waaye Seydina Muhammad amu ci dara yooyu ay faux yàlla lañ ak ay faux Muhammad. te benn yàlla moo am te benn Muhammad moo am yàlla mooy yàlla yàllay Muhammad mooy yàlla Muhammad mooy Muhammad waaye Muhammadu yàlla mooy Muhammad ñoom kii ñu ci safara daf yi dañoo lay daf yi ak ñoo dëgër moo tax wala doon bëtoo xanaa ma def ko addi mag ñi rek wala addi si imam aas mais bu yéen waxul wane na waxul ma ne maa ngi dégg xale yi sax bëri wax ko ah waaw ah yow de bokkut bokkut ci yaa ngi lay waaw góor si waaw góor waaw Cheikh Niang waaw waaw ah Cheikh dugg ci yan lay sant yi de war nañoo góorgóorlu ci yàlla non mottali aaya rek lañ mën mottali aaya ak ji nga léegi day yàq xarfu nëb bi dindi. Ah. waaw xarfu jar ah lu tax mu def ko ala te ci ay la war a doon ah. dafa jiw mu inna da ngay taxaw kenn ku dama da ngay faq da ngay yooyu rek waaw ah, soo ne innal ladina amanu wa amilu salihat mottali aaya bi gaaw yooyu rek aaya ay joxe déedéet déedéet dañ ci góorgóorlu nag non non li nga ko damay déglu ci yeneen ñi rek une minute dem ci Cheikh Tidiane damaa bëgg a wax ñun xas njaboot bi yëpp seet billaahi sant gis nga sant leen yàlla pays waa pays sant leen yàlla parce que seen biir dañ koo assuré comme ni ñu assuré mbiru Cheikh Tidiane seen maam El Hadj Mouhamed Dieguène nee na bàyyam El Hadj Ahmed Boro moo ko woo ba mu ñëw mu nuyu ko ne ko mu taxee maa ngi lay waatal ci yàlla ne l'islam ba Seydina Mouhamed doon dund moom la ñu dégg nga. mu taxit mu ne ko loppee ko bàyyi mu ne ko na nga gëm na nga xam ne l'islam du Muhammadu Rasulullah doon dund ak saxaabaam ya ñun Ahmad borom ñu suñu ak suñu jabar mu ngi dund loolu sant yàlla kon yéen yàlla Muhammad ngeen di jaamu déggoo leen ma de yàlla Muhammad mooy yàlla yàlla mooy yàlla yàlla Muhammad mooy yàlla Muhammad mooy Muhammad waaye Muhammad yàlla mooy Muhammad loolu laa bëgg ngeen jàpp loolu du mathématique nag lu yomb a jàpp nag mu mu mu ne ko mu taxit mun ko labbay ko bàyyi mu ne ko na nga gëm ni tariqa ba Cheikhu Tijaani moom jël ci loxoom doon ko jox taalibe yi ñoom Seydi Mouhamed ibn Ali Damraani ñoom Seydi Ali Damraani ñoom Seydi Ibrahima Riyaahi ñoom Seydi Sall Mouhamed Gaali ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Sayyid Safyaani gaa yaa ngoog Mouhamed al-Misri Mouhamed al-Haafid Tijaani ak Ibn Arabi ah Cheikh Mouhamadou Haafis as-Sinjiiti Cheikh Mouhamadou Haafis al-Misri bu biir Imaam Maalik góor yàlla yu yëpp nee na sala maama laa joxoon borom nee na la ñu mën dëgg salaatul faatiha ba Cheikh bu Tijaan doon joxe mu ne ko billahi mu ko def moom moom laa jox daal loolu assurance nee na dem na ba ne ko. ñun dëkk lañu dëkk lañu fa ñuy tekkee dëgg yëpp fa la ñuy nekk. mu ne ko ñun dëgg la ñu fa ñuy tekkee dëgg yëpp fa la ñuy tekkee. sant leen yàlla waay sant leen wax la nga alhamdulilah rabbil alamin ci yàlla boole gën ñu boole balaa Muhammad liggéey ak bàyyi. jaraa la. billahi wallahi daal ma ko mu ne billahi jàpp leen li ñu jàpp su yomal xiyaamee ku gis yàlla ñu gis ko ku gisul yàlla ñu gis ko ku gis Muhammad ñu gis ko ku gisul Muhammad ñu gis ko ku gis Cheikh ñu gis ko ku gisul Cheikh ñu gis ko. mu ne kuréel bay ba nga xamante ne la ñu njëkk mu ne parce que l'islam ba Muhammad doon jaam moom la ñu toog tariqa ba Cheikh Tidiane doon moom la ñu jëlee duñ ci yokk duñ ci wàññi amuñu luñ ci yokk ak luñ ci wàññi ak luñ ci soxla sant nañu yàlla ci loolu ay kon yàlla mooy yàlla yàlla Muhammad mooy yàlla Muhammad mooy Muhammad Muhammad yàlla mooy Muhammad yu yi baaxul waxuma waxuma wéru dama ne baaxul baaxul yéen a yëpp baaxul yoruñu c'est des morts inexcusables donc ay secte la rek ma ko Cheikh Tidiane ma ko dégg nga ma Cheikh Tidiane nag léegi li mu gën ci moom moom bi waaye bàyyi naa benn mbir laay wax ci moom mooy lan mooy xaqiqa tariqa bi lan mooy digg digg digg digg tariqa Tidiane mooy lan. daa mel ne xam nga lu muy xaq tariqa bi xaj Muhammad de mooy ko abdala daaneelal boobu daaneelal boobu daaneelal boobu xaj Muhammad nee na moom moo xam ne wëli mag arif billah ca nit yàlla bu mag ki dem toog fii bés woo ñëpp yëpp toog mu ne billahi wallahi dallahi Seexul Tijaan nan la la ko naan toog nañ ba tay bi mu ne Seydina Muhammad a ngi nii toog gàmmu nañ ba ba tay bi suñu xëyee mu ne billahi wallahi tallahi xale yi li ngeen ne a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim lay Seydina Muhammad ak Cheikhuna Tidiane jaar ci buntu yi ñëw toog fekk gàmmu bi ban ban banu ñaan wax na ko imaam nii wax na ko jamono bi fii wax na ko suñu kanam ba tay suñu gàmmoon ba ci suba suñu ñu nag day fekk mu xeer rafet daal di commencé nag di génne xaalis bi di jox waa Saalum yi di jox waa Dakar yi di jox sëti di si ñu mënu tax mun fitna Muhammad moom ñu ñoo fanaan saan du waay moo tax ko fi bàyyi gàmm bi dem feneen xamoo li ngay def billahi foo na digga gàmm waaye six mille francs par effectif la wax la billahi laa wax bu ko weesu ñëwul soo fi gàmmoo dem feneen di nga xam ne gàmm la di nga yëg yàlla ci wér yëg si la Muhammad ne moom bi sii ci de laay di jox xam ngeen li may wax yéen ñi di gàmmoo ay ndox bi jéggi pax waaye garab ndox bu jéggi pax iza hadara al-ma'u muni'at al-yamin te ndox mi fii ci Thiès mooy pays bi mooy fii yeneen bi jéggi fii dëgg rek maa leen ko wax parce que gars yi seetee boobu ba sonn dañ koo seet ba sonn xala dañ koo seet di ko wër di ko wër benn mag mu baax ne leen di yéen dem leen noppalu yéen di bànq ma maa ji toog dem leen Cheikh Ahmed Tidiane la. feeñu na bii kenn góor ne ko képp kuy jëm ci Saalum Alaaji Mounde man Cheikh Tidiane xam naa xam naa la bëgg naa la bool naa la samay gaay kon seen Cheikh bi yaa ko yor. mu ñëw ko sax may ma ngir yàlla gërëm maa ngi ñëw ma ma may ma yàlla. isaan baax a tax ñëpp naan. may ma sëñ bi waxtu yee sax wallaay. ku ci naan doogoo gërëm njëgën bi laal yaa bëri may. gis nga su ñuy wënde ba juróom-ñaari joor sama la la Cheikh Tidiane ñëw ak fii nag dund naa aw bilaa yi seytaan rajim yonent bi Cheikh Diallo asalaamaaleykum wa rahmatullah tey ngay gis nii maam laay dina naan toog di wësi fa toog toogaayam bu rafet boobu foofu mbuus yi du ko rek boobee nga xamante du doo ko xam ne dañ mu ne mu ne billahi wallahi tallahi lan ko doxoor bi moom maa ngi koy gis mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais loolu ku ko am loolu mooy jëm yow yaa ngi yor li nga yaa ngi yor li ñëpp di wër ba noppi di xarab di dox di sonn di crise di di am poussière di am feebar yu bon di di sa dënn di yàqu nga tooy te yow li ngay wëy moom yaa ngi ko ci ginnaaw yëpp. kuy wut kuy wut yàlla ak yàlla Muhammad soo déggee ci leneen ngay wut bu dee jëmu sëriñ ngay wut demal bu dee jëmu sëriñ ngay wut demal bu dee sëriñ moo yóbbu demal waaye bu dee yàlla ak yàlla Muhammad kese kese moo war a jox ñëw xaj ma xamante ne moo ñu ko waxoon. Cheikh Mouhamed Tidiane moom lan mooy lan mooy ak Cheikh Abdoulaye Tidiane xam nga lan Cheikh Tidiane yàlla dafa ko tànn ngir mu combattre le non fukki waaw waaye ko mu ne yàlla dina dem ba ci jamono kenn dootu ko tudd kenn dootu ko xaar yàlla tànn na Tidiane wax leen yàlla Mouhamed ne ko am na sa benn sëb bu nekk ci sëb kooku noonu moom laa tànn ngir mu xeexal la ñàkk ñàkk maa ko dégg nga ma de. wala dikrullahi akbar. aywa taa doon bi ñu def bi ñu nga loolu loolu lu ñu war loolu war a firi la dafa dafa dafa dafa saabal na tamit xamoon na ni nit ñi duñ ko respecté yàlla dafa yàlla dafa fonk saabal na bi ba wax na inna allaha wa malaikatahu mu ne Cheikhouna Tidiane jox naa la secret ñun ak suñu doom ci àdduna bi trois cent millions lañu trois cent millions ci jaar ñi ñu récolté ñu jël bi quatre-vingt-dix millions lañu ñun ñëpp ñu xëy def téeméer transplanté doon téeméer ak wàññi lim boobu nu mu toll moo tax waa Kër Cheikh Yàlla ñoo gënal yàlla ci kaw suuf ñoo gënal yéen yàlla ma ci kaw suuf parce que li ñuy tudd yàlla amul ku koy tudd yàlla ci kaw suuf li ñuy julli ci yéen amul ku koy julli ci yéen ci yàlla moo xam ci kaw suuf du sax bari bi lépp bi mais sax ak wowul am ak ak akul aanaay bi dallaay addi boobu xaawa inshallah yéen li gën a yaay ci kaw ci jëf mooy di gën a sax même bu dee dafa tuuti ñun bari na sax na. Cheikh Niang la yàlla dafa waxoon Seydina Muhammad ne ko bugguma benn minute ñu toog te tudd ñu yàlla yeneen bi tuuna di bëgg a xalaat mu ne ko sax na sa benn sët jox naa ko fekk fu ñu toll amul benn waaye billahi Cheikh Tidiane amul benn minute bu dul yàlla amul benn minute bu ñu saagawul Muhammad ci kaw suuf waaye Cheikh Tidiane ci wet gi amul benn minute bu ñu tuddul Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammadin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun lii